mu ngi tuddoon Saabit ibn Qays ibn Shammaas ibn Zuhayr ibn Malik ibn Imril Qays ibn Malik al-Aghar ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj Abu Muhammad eh, moo doon dàkkantalam kon noonu la tuddoon moo doon Saabit la tuddoon Saabit di doomi ku ñuy wax qays qays di doomi ku ñuy wax shammaas shammaas di doomi ku ñuy wax zuhayr zuhayr di doomi maalik muy dem ba ni nga xam ne ci lay àggee ci waa ci xasraj mi nga xam ne doomi xaaris daaris moomu di doomi xasraj mi nga xam ne mooy eh, maamu waa néeg boobu bokk ci waa lamsaar dàkkantalam nag moom seydina saabit moo doon abu muhammad am na nag ñu ne dàkkantalam du abu muhammad waaye abu abdirahman la woon moom saabit ibn qays ibn shammas radiyallahu taala eh, anhu wa arda eh, moom nag mbokk la woon abdullah ibn rawaha mi nga ne moom lañ gisoon koo gisee de toute façon waalul madina boo gisee ñoom ñëpp ay mbokk lañ soit ñu bokk Aws walla ñu bokk Xasraj wala seeni alliés te ñooñu ñoo bokk benn maam euh, bu góor ak bu jigéen euh, moom nag mbokk kii la woon muy Abdullah ibn Abi Abdullah ibn Rawaha euh, ndax yaayam am nañu ne yaayam moom Saabit ibn Qays Thabit ibn moo doon Kabsha bint Waaqid bu dee am na nag ñu wax ñeneen ku ne Hind moo doon Hind at-Ta'iya moo doon yaayam waaye bu dee ñu ne bint Waaqid ibn Itnaba moo doon yaayam kooku kon bu boobaa moom ak Abdullah ibn Rawaha ñoo bokk yaay kon kon mbokk mooy ñoo bokk yaay mais dañu bokkul baay ak Amra bi sëru Abdullah ibn Rawaha radiyallahu taala an iljami moom gisoon nañ ko boo abdullah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu wa arda moom nag seydina thaabit euh, imaam ibn isxaaq rahimahullah wax nañu kon ne euh, yenente mi aleyhi salatu wasalaam da ko mbokkale diggante moom bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam diggante moom ak kan ak seydina ammar radiyallahu taala anhu wa arda moom nag moom dafa siiwe woon ci xatibu rasulillah que moo doon ki nga xamante ne nii mooy eh, ki nga xam ne mooy discours katu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina Saabit ibn Qays radiyallahu taala anhu wa arda dañ ko doon xame nañ ko tamit ci xatibu lansaar di discours waa lansaar waaye di discours katu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee madinatul munawwara bi mu agsee seydina saabit moom moo wax ci turu lansaar yi ne namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa awlaadana ne ko fama lana qaala aljanna qaalu radina lool imaam alxaakim daal dina koy solo ah, moom daal koy wéral imaam az-Zahabi daal di ciy ànd ak moom imaam al-Hakim rahmatullahi keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee moom moo nekkoon porte-parole waa Ansaar ak see Madina radiyallahu taala anha mu feddali di feddali li nga xam ne mooy accord yi ñu jëloon ba nga xam ne moom lañ newoon aqabatu Mina mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci turu mbokkam yi la Ansaar ne ko namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa awlaadana fama lana mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun de dinañ la protéger fegal la ay wu mën a jógee fu mu mën jóge jógee comme ni nga xam ne noonu lañuy ñuy suñu bopp ak suñuy doom ne ko nag fama lana ana laka lan la am bu ñu defee lool yow aleyhi salaatu wassalaam moom sallallahu alayhi wa sallam ne aljanna di ngeen am àjjana qaalu lansaar yi ne radina daal dinañuy gërëm moom ah seydina thaabit radiallahu taala anhu wa arda fekkewul woon gazwatu badrin daal du koy fekke moom seydina thaabit fekkewul badar waaye fekke na Uhud fekk na xeex yu bari te fekk na tamit naka noonu bay'atu ridwaan ca garab goo gële moom fekk woon na ko moom seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas moom nag doon na wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat man damay ragal këne man Thabit kat damay ragal këne man damaa alko mu ne ko inni axsha an akuna qad halakt man de damay ragal ne boo demee mbaaru dama alku dama alku man saabit mu ne ndax mel ni dañ ne ko lu tax mu ne yanhaana allahu an nuhibba an bi bima la naf'al wa ajudni uhibbul hamd mu ne bi njëkk li tax ma ne man li ma dama foog man saabit dama alku mooy bi ci njëkk kat dama gis ne borom bi subhaanahu wa taala dañoo tere dafa tere ñuy bëgg ku ñu tagg ci loo xamante ni defuñu ko ñim naan ba pare bëgg gaay nga xam ne dañoo bëgg ñu leen di tagg bi maalam yafalu an yuhmadu ñu leen di tagg ci loo xam ne sax jëfuñu ko bu jëf jotee duñ def dara waaye bu ñuy décerner les les les bons point ñu bëgg nag kenn du leen ci raw boo remercier diw fàtte leen sax wala nga bañ leen a tudd ñu mer ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom daal wax dëgg yàlla nag ñoom seen participation nag ci organisation bi ñu ñëw di di di di di wax ñépp jërëjëf daal di leen bàyyi loolu moom lu garaaw la quoi mu ne déedéet loolu noonu la yàlla di tere. ndax amaana sax moom li li ëpp li ko dal mooy ne moom li bëgg ñu koy tagge deful loolu amaana ki ñu tagg moom def na lu bari ñu tagg ko ndax ñi def lu mënuñoo tudd nag ku nekk ñu lay tudd ci mbooloo mais moom comme que tudd nañ diw dañ ko war a tudd te kat deful sax lu tax ñu koy tagg ñu war koo tagg moom moom mu ne man damaa gis ne yàlla dañoo tere ah yanhaanaa dañoo tere allahu buur yàlla an nuhibba ñu bëgg an nuhma dañu ñuy sant bi ma lam nafal ci loo xam ne defuñu ko bi ma laa nafal waaw wa ajidu nii te man nag damaa trouver sama bopp uhibbu moo nekk ku sopp te bëgg alhamda man nag saabit damaa bëgg nag ku ma sant man xam nga fii moom waxu la ne moom dafa bëgg ku ko sant ci lu dul def mais le fekk que dafa bëgg rek ku koy sant moom mu jàpp ne kon aaya bi daal man daal man man man saabit ci biir laa bokk benn ngo mu ne wa yanhaana allahu an il xuyala wa in nimru'un uhibbul jamal mu ne ko deuxième bi tax man ma jàpp tiit ci sama wopp ko ne alku naa mooy ne damaa gis ne buur yàlla dañoo tere dafa tere dañoo tere ak rëy rëylu bëgg fu ñu nekk ñëpp gis ñu wala boog ti dékk ku rëy ah mu ne ko te wa inni taman saabit kat imruun nekk nit koo xam ne uhibbul jamaala damaa sopp lu rafet ah, mu ne lool mooy ñaareel bi mu ne ko wa yanhaana allahu ñetteel bi booru yàlla daal di ñuy tere an narfa aswaatana fawqa sawti suñu boroom daal di ñuy cere ñu daal di yëkkati sa baat ci sa kaw suñuy baat ci sa kaw baat say kaw kàddu wa ana taman saabit kat rajulun rafi'u sawt damaa nekk koo xamante ne nii ku kawe baat laa ku kawe baat laa mooy bu may wax ci kaw la sama baat di di yéeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa bi déglu ko mu wax ñett yi bi ci njëkk lan la wax man borom bi subhaanahu taala dafa tere nit daf ñoo tere ñu bëgguñu ñu ñuy tagg ci loo xam ne du ñu sant ci lu ñu defut te man damaa bëgg ku ma tagg ku may so ku ma ku may sant waaye mu tere ak rëy-rëylu te man damaa bëgg lu rafet ñetteel bi dafa tere ñu yëkkati suñu kàddu ci sa kaw kàddu te man sama kàddu dafa kawe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa saabit ne ko yow saabit radiyallahu anhu ama tarda an ta'iisha hamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadxula aljanna ne ko yow saabit ndax gërëmoo nga dund nekk koo xam ne dañ koy sant waaw wa tuqtala sa dund yépp yàlla def la koo xam ne fu mu nekk nit ñi dañ koy sant ndax yu baax yi muy def ak état ak meloom ak jikkoom yu rafetam mu ne wa tuqtalata bu booy gaañu ñu rey la shahidan nga nekk shahid am dara darajaay martyr xanaa bëggoo lool wa tadxulal janna boo demee yawmal qiyaam nga dugg àjjana xanaa bëggoo lool ah Seydina Saabit daldi euh, xam nga ne waaye loolu du ko bañ lool imaam euh, alxaakim moo ko solo waaye mursal la ah moom nag Seydina Saabit comme li wax nii dafa nekkoon koo xam ne ku baatam yëkkatiku woon la moo tax ñëw na ci saxiixayni moom Seydina Saabit radiyallahu taala anhu ah bi nga xam ne ci la aayatul xujuraat suuratul xujuraat wàcc yaa ayyuha alladina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa a'maalukum wa antum laa tash'urun bi nga xam ne euh, si la aaya yooyu wàcc yaa ayyuha alladina aamanu ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seeni baat fawqa sawti nabi ci kaw baat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wala tajharu lahu bil qawli te bu leen ko fexe yéen seeni baat bu neen nee ci jataay seen kàddu ginu foor bosa ka jahri ba'dikum li ba'd comme ni ngeen koy defante seen biir rek leen li ci ci yéen ak ñeneen ñi bu ñu nekkee déedéet léegi lan ngeen di risquer képp ku def lool mu ne an tahbata mu daal di màbb daal di simpeeku a'malukum seeni jëf wa antum te yéen kat la tash'uruna yëgu ngeen woon euh, bi seeni jëf yi ngeen mas a jëf yépp di deñ euh, xam nga aaya bii lu garaaw la bi aaya bi wàccee nga xam ni dafa njëkk a commencé yaa ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih wattaqullaha inna allaha sami'un alim yéen li nga xam ne yéen gëm yàlla bu leen di devancer yàlla akub yonentam moo xam ci àtte moo xam ci lépp mooy bul fexe dara xew yow ngay jéem a àtte loo xamante ne ni xamoo li ci yàlla ak yonent bi ngay joxe sa avis déedéet mbir yi diine du du wax sa xalaat ndax lii baax naam baaxul boo xamul tëjal sa gémmiñ bu fi nekk di jéema wala sax nga xam ne lii la lislaam wax mais nga ngay jéema laay neexum xel wala di ut yeneen loi yudul yo yi yàlla ne def jëfe leen yii waaye gis nga lim ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla bu leen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti bi bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bu leen fexe seen baat bu ngeen nee ci jataay mu gën koo féete kaw baatam ndax li ngeen di risque mooy seeni jëf daldi màbb loolu tekkiwul na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñam saxaaba ya rek le ba léegi nii comme li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wax euh, ci tafsiru saar boobu que ne mooy ne le fait sax ñuy wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga nekk wax ci ci wet gi loolu day tax yow say gis nga boo xëyatee boo moytuwul gis nga li ngay risqué booy wax mooy gis nga koor gi lu mu metti metti metti mas wooroon nga woor yi nga mas a woor julli yi nga mas a def saraxa yi nga mas a def action de bon kii yi nga mas a def yépp bul taxawati fenn di ko nettali ndax sa yépp mooy loolu ngay risquer lépp màbb nga dem ba ca kanamu yàlla mu ne la yow amoo fi dara nga ne ko ah déet waay man sama koor yi ma doon woor mu ne ko ndax bés dangaa masoon a toog fu ñu doon waxe xadiisu sama sama sama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngay wax ca kaw ba sa kàddu ginoon a féete lool wala ngay polémiquer ci suuf di waxtaan loolu moo tax danger la ci ay conférence ak waxtaan am nit ñuy wax conférencier bi moom toog mel ni li jaay ne moom dafa comme bàyyi leen ñuy wax lu leen neex ndax problème bi mooy moom moom moom même bu dee ne moom garaawul ci moom mais mooy ne yow gaa yi gaa yi wax ne xam nga lu ñuy risquer mooy ne seen tànk yi ñu fi def ak bañ juddoo ba léegi bañ majeur yi lu baax luñ mas a def ñu ñàkk ko léegi yow dangay ngay xaar lool yow dangay xool est-ce que nga bàyyi leen ñu prendre risque ñàkk li ñu mas a def lépp ci lu baax loolu yow moom ngay jël wala boog nga ne leen hé yéen ñoo noppi leen même bu dee ne dañaa ñoom dañu naan la après yow da ngaa ñàkk kii dafa ñàkk ceeg gën xoola ni muy waxee nit ñi voilà ay kii di ñu gëdd ci biir nit ñi léegi yow da ngay xool loolu tegal balance nga teg jëf seeni jëf ñoom yàqu ak ñu wax la lool ban moo gën a sedd bien sûr ñu ne la yow yow da ngaa ñàkkuk teggin nañ la ko wax moom nag moom xamul ni muy waxe dañu gëdd ci du ñu woo interpeller ci biir mbooloo mi di ma rusloo mais loolu gis nga kooku bu demee ci kanamu yàlla wallaay dina na ko benn lan moo tax minute yu ma masa wax ceers bu ma nar wax gëddoo wamoon est-ce que lan moo tax doonoo ma woon gëdd ba ma bàwoon ko moo tax loolu la mooy kenn du toog rek naan ay wéy nañ leen bàyyi ñuy wax wala ñuy def darsi fii ñenn ñi toog fële di wax mais ku bëgg a wax nga génn ci biti wala nga dem feneen ak di yu téléphone ci biir fu ñuy jàngalee loolu lépp ay ñàkki teggin la yoo xam ne li ngay risqué mooy ne sa jëf yi nga mës a jëf yépp daal yàqu an tax ba tax mu daal di simpee ko amaalukum seen jëf yi wa antum te yéen laa tashuruna du ngeen ko yëg mooy loo xam ne te loolu moo gin a yées xam na sax bu dee ne yow say affaire dafa yàqu say jëf dafa simpeeku te nga yëg ko loolu moo gën a woyof ndax après ndax boo ko teeloon a yëg manoon ngaa bàllu après yow nga dem fexe réparer loolu mais bu dee yëgoo ko mooy da ngay dem nag ba àgg foog ñu fay la doo fa gis dara bi aaya yi wàccee di suuratul xujuraat noonu Seydina Thabit radiyallahu taala anhu dafa des këram biir këram la nekk daal di fay toog lée wax naa la ne xadiis bi mu ngi saxiixayni imaam al Buxaari yi na ko noon imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima daal di nañ koy solo mu daldi di dégg aaya bi toog këram Seydina Anas ne jalasa saabitu ibn qays wa qaala ana min ahli naar moom ba mu déggee aaya bi rek dane man lay wax non non non man moom saab man saabit bi man lay wax la keneen ku dul ak sama ndax dafa nekkoon koo xam ne voix wam bu diis la yoroon mooy même bu naree wax ndànk sax buy wax nii day riir bu toogoon fii di jéem a wax ndànk kenn am lu mu koy déey mooy ni néeg bi wala jataay bi ñépp a yëg baat bi xam nga am na nit ñu mel noonu moom nag mu ne kon nag man la non man la mu toog këram ne man nag kon comme que samay jëf yépp yàqu na kon ana man saabit min ahlin naar ci waa safara laa bokk ba pare toog këram ne nag dootul dem ci yonent bi alayhi fii lay toog ndax moom ay yëfam yàqu na ba faw Seyna Anas radiyallahu nee na Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog gisu ko ndax na mu ko doon gise gisu ko mu daal di laaj Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu di seydina Sa'd min gisoon bu yàggul la mën a diilu Sa'd ibn Mu'adh fil janna xayrun min hada moom di Sa'd di sangu waa bani Abdil Ashhal nga xam ne yonent bi alayhi Euh, mouchoir yi yi Seydina Sa'd ibn Mu'adh di utilise àjjana moo gën yére bu rafet bii ma sol ba ngeen ba mu leen moo gën sama yére bi fopp muy euh, euh, Sa'd ibn Mu'adh yonent mi alei salaatu salaam ne ko laaj ko ne ko yaa Aba Amr ma sha'nu Saabit ne ko waa Aba Amr moo doon dàkkantalu Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu mu ne ko waa a yow Aba Amr waa lan mooy saabit moom lu ko dal moom de ay fan ñii gisuma ko ashtaki ndax moom dafa dafa wopp dafa woppam déet xaala Saad Saad ne ko innahu la jaari ne dëgg-dëgg moom de sama voisin la ah wa ma alimtu lahu chaque shakwa waaye nag xamaluma ko mu jàmbat dara de fan yii de wax dëgg yàlla gisuma sama voisin la de mais dégguma mu jàmbat ma dara léegi nag mu daldi dem mu dem moom Seydina Saad ñëw ci euh, Saabit na Qays ngir laaj ko lan moo tax ba fan yii yépp yonent bi alayhi salaatu gisu ko bi mu ñëwee mu wax ko ko fa qaala Saabit Seydina Saabit daal di tontu Saad ibn Mu'aaz radiyallahu anhu maa ne ko unzilat hadihi l aaya wa laqad alimtum anni min arfaikum sawtan ala rasulillah sallallahu alayhi wa fa ana min ahli nnaar seydna saabi ñëw fekk ko këram na ko saabit yonent bi alayhi salaatu wasalaam de moo doon laaj lan moo tax fan yi yépp gisuloo mu ko mu ne ko aaya bii moo wàcc muy yaa ayyuhalladhina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ba aaya gi jeex mu ne ko aaya bii moo wàcc te yéen xam ngeen bu baax que ne man man saabit maay ki gën a ku kàddu ci kaw ci kàddu yonent bi alayhi salaatu ci yéen kon nag fa ana min ahlin man ci waa safara laa bokk ah gis nga gis nga gis nga mooy nit ku baax nii lay def mooy aaya bu ñëw rek danga naan man lay wax aaya buy wax safaan yow njëkk la gis faxeel mu faj la d'abord yow mais toog rek naan gaa yi la si gaa yi la ci jublu yow mbooloo moo man di nekk sëriñ bi jàngale wax dara ngay ree ngeen di ree benn waay boo xam ne moom lañ ko xame fan yee te yow xam nga lu leer ne yow mii ci nga dëkk comme que moo siiwle nga koy ree ca kaw nag ñépp di ree di ko xool wala di ko xool ne bëtu yow la ñuy wax mais ñoom doon ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum doon ñoon doxale noonu saabitam na Qays mii mais radiyallahu ñëwul ne non non non du mën a la non Abdullah ibn Ubay ibn Salul la mooy naafiq bu bon bi moom moom lay moom moo ñëw naan yonent bi alayhi salaatu salaam man daal li ma xam daal ci lii daal la ñuy wax daal sammin kalbaka yàqulu lii daal moom la adage bi di wax rek liñ naan moom la wolof njaay di wax rek ay waay jële waay mooy yaral sam xar buy daaju mbëkk yow la koy njëkk a kooku lay wax kooku moom la alxuraan di wax mais pas an saabit waxul lool de mais dane man mii lay wax man mii lay wax xam ne njëkk gis say défauts yu bopp mais topp rek di xool traver u nit ñi alors que chacun a ses naan diw la rek diw la diw la déedéet jataay boo fa nee ñu wax dara yow dangaa war a njëkk loo xam ne day wane jikko noonu yow njëkkale ne man la ngir nga man cee faju ngir nga ma ndax ku nekk am ngay vice gars yi dañuy bàyyi seeni tab yu mag ku picc jàmbur yi moom nag Seydina Saabit kon mu ne yéen mu ne Seydina Saad aaya bii wàcc na te yéen xam ngeen ne man maa gina lu yëkkateewu wu kàddu ci kaw kàddu yonent ci alayhi salaatu wasalaam kon nag man ci waa safara laa bokk ah Seydina Saad daal di fay jóge fa dakara dalika saadun linnabii sallallahu alayhi wa sallam Seydina ñëw rendre compte yonent alayhi wasalaam ne ko man de saabit dem naa fa lii ma la wax yonent alayhi wasalaam ne Seydina Saad bal huwa min ahlil janna déedéet saabit bokkul ci waa safara waaye li am ba des moom mooy ci waa ajjana la bokk kooku lan moo ko may mooy ne wàcce boppam jàpp ne yi safaan yi moom la yi alxuraan di wax moom la ndax gisoon nañu waxu imaam alxasanul basri rahmatullah alayhi mu ne euh, naafiq ak naafiq du ko du du ñeme ak naafiq du du ragal ak naafiq illaa mu'min ku dul ku gëm yàlla ku gëm yàlla doo ku gëm yàlla dong kese moom mooy ragalu naafiq waaye ki nga xam ne moo ko doon moom xelamay dal moom naafiq moom foo ko fekk fu ñuy wax ak naafiq yooyu moom mu jàpp ne du moom ah non non non non de toute façon quoi qu'il euh, quoi qu'il en soit ça ne peut pas être moi tout le temps moom xel may dal moom mu ne nag ki gëm yàlla dëgg mooy ragal ak naafiq te loolu moom la Seydina Omar ibn al-Khattab laajoon ci jadaay weesu gis nañ ko Seydina Hudayfa moom fi mu toll ak li ko neen ci maanaam saatu saam seedeel yépp muy ragal moom Seydina Omar naan ko asamaani rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil munaafiqiin naan ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu lay limal turu naafiq yi est-ce que man Omar ibn al-Khattab man yonent bi alayhi salaatu wasalaam boolewuma ci liste bi ne man naafiq la mu ne ko déedéet yow boolewule waaw kooku moo koy ragal ñun nag ñoo gën a dalum xel fopp en tout cas daal ñun du ñun quoi loolu la loolu nag mooy erreur bu rëy la kon Seydina Thabit ibn Qays radiyallahu taala anhu euh, wa arda moom noonu la doon doxale te loolu mooy li nga xam ne loolu tamit la ab jullit war a mel moom nag Seydina Euh, radiyallahu anhu bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa banu tamim dañ faa ñëw ñëw mooy délégation yooyu doon ñëw délégation yi mooy feew dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom nag dañu am ñoo xam ne ñu neex lañ woon mooy dañuy ñëw di di di góondi seen bopp ay ñun ñuy ñi xam nga xam nga aay bi ñu wax sànq ci yooyu la wàccoon gaa yi ñëw taxaw fële taxaw naan yonent mi alayhi salaatu saam yaa Muhammad uxruj alaynaa naan ko fekk muy sieste ci néegam yi ñu taxaw ca buntu buntu kii yi ca mbedd ma jóge ca kaw ga jóge fële na ko yaa moo eh Muhammad aca génnal ñëw wuyuñu fii xam nga loolu moom mooy nit ki liñ naan nit ku fiix nit koo xam ne savoir vivre zéro mooy ne moom daal li mu xam mooy li mu bëgg xam nga ko toll ni yonente bi alayhi salaatu di sieste yow ñëwoo sax fëggoo ñëwoo ba ci biir wala bokk au moins nga laaj mais taxaw ca buntu ba naan hee Muhammad génnal wuyu ñu <laughs> moo tax yàlla ne gis nga gaa yi lay woo min waraa'il hujuraat ñi lay innal ladhiina yunaaduunaka min waraa'il hujuraat aktharuhum laa ya'qiluun ñi ëpp ci ñoom duñu xalaat loolu nan lañ koy defee ñëw taxaw fee di la mbiir mbiiru naan la ay génnal moo tax euh, délégation yi nag daa am gaa yu ci neexoon waa Banu Tamim ñoom daa am ñu ñëw doon góondi seen bopp euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam déglu leen ba ñu wax ba pare euh, mu ne xaatib kii saabitin ibn ne ko tontu leen toon tontu leen ñoom ñii xam nga waa waa waa kii waa banu tamim ñoom ñoom biñ ñëwee doon euh, seen góondi seen bopp gi nan lañ ko doon defe dañu ñëw ne euh, ñoom ñoo seen ci ñoom waa banu tamim nit ki dàq le plus grand tribun de tout de de de la terre ci ñoom la bokk ki dàq discours ci kaw suuf daal ci ñoom la bokk di góndi seen discours kat bi di wax rek yenent mi alei salatu salaam ne euh, euh, saabit qum fa ajib xatibahum euh, jógalul nga daal di tontu seen discours kat boobu bi mu jógee mu daal di def li ko yenent mi alei salatu salaam jàngale ak ni mu doon xutba mooy inna ay commencé ci xamd mooy sant yàlla yonent bi alayhi salaatu saam ak continuer wax loo xam ne gaa yi ci seen bopp ñoom dañoo mujj bouche bee ñoom waa banu tamim ak seen xutbakat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di kontaan ci lool ak jullit ñi loolu euh, boo demee ci euh, imaam ibn hisham daal dina koy euh, indi foofu rahmatullahi aley naka noonu ba fa waaje waaje ñëwee muy musaylima al kazzab kàcckat bu bon bu mag boobu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mit eh, ba mu fa ñëwee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi daal lenn la mooy man dama lay topp après bu ma fi jógee eh, soit da ngay moom alul eh, yow da ngay moom man damay moom ci kaw gi yow nga moom fii walla après moo fi boo fi jógee man maa yor affaire yi sa ginnaaw ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu gis nga fekk mu ngi yoroon benn car ay caru garab ci loxo bi ne gis nga bu doon lii sax nga ma laaj duma la ko jox ba pare na saabitam na xays tontu ko daal di dem bàyyi ko fa moom Seydina Saabit radiyallahu taala anhu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina bokk na ci xeex yi nga xam ne moom la fekke muy waqaatu Yamaama muy Musaylima al-Kaddaab kàcc kat bu mag boobu nga xam ne moom moo ñëwoon te yonent mi aleyhi salaatu salaam bi gis léegi ne ko wuyu tontul ma leen tontul ma ko bi nga xamante ne nag euh, ci jamonoy Seydina Umar euh, Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu taala anhu wa arda ci jamonoom bi nga xam ne xeexu yamaama ci la am moom Seydina euh, Saabit moom daldi nay bokkoon ci xeex boobu moom Seydina Saabit comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Saad daal di solo waaye na ko noonu imaam Ahmad daal na koy solo ah, bi nga xam ne nag ci la xeex bi tàmbali kon début bi Musaylima al-Kazzab ñu daldi di xeex ba jullit ñi daanaka na xeex yooyu nekkuloon ay xeexu léegi xeex yu yàgg la doon doon mooy du nekk xeexu ay deux minutes mu jeex déedéet ah non mais bi loolu amee Seydina Saabit radiyallahu ta'ala an Anas nee na mu ne ah allahumma inni abra'u ilayka mimma jaa bihi haula mu ne moom Seydina Saabit mu allahumma ah, ee eh, sama borom inni man kat di Saabit Qays maa ngi eh, deñ ci li nga xam ne moom la fi ñuy indi ñii nga xam ne weddi sab yonent woote woog ak yonent ba pare ñuy wax ñuy xeex ñi nga xam ne ñoo ko gëm man de deñ naa ci li ñuy jëm wax naa moom nag say naa bi muy ñëw dafa parfum daldi sol ñaari yére yu weex ci xeex bi mu gisee loolu mu ne buur yàlla man de deñ naa ci li nga xam ne moom la fi ñuy indi waaye wa a'tadhiru min sani'i haula te nag maa ngi ñaan njéggal di ñaan excuse di excuse wu ci jëfu ñi nga xam ne ñoom laa àndal muy jullit ñi ba ni nga xam ne noonu lañ leen dominer ci début xeex bi nii le fait que ñu dominer leen ci début xeex bi ah, loolu maa ngi ci a'tadiru ma mel ni di ci excuse wu moom waaw ba pare mu ne ñaaw na li nga xam ne moom ngeen ah, wuutu seen mbokk yi ñi mel ni yéen muy ñi fi newoon muy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoroon xeex moom mu ne nag may leen ma sama digganteeg ñoom benn waxtu maag yéeféer yi Seydina Anas nee na fa xamala fa qaatala xatta keroog Yamaama bi gisee lool mu contre-attaqué daldi xeex ba ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, faate moom seydina Saabit radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag bi ñu ko faatee kii wam bi mu soloon muy eh, mbubbu koŋ bi dañ koo sàcc eh, am benn waay bu ko gis ci gént bi nga xamante ne nii eh, ci la ko waa ji gis ci gént mu wax ko fi nga xam ne ki sàcc mbubbu koŋam bi fa mu ko nëbb décriral ko ko daal wax fi mu ko nëbbu ak bërëb ba mu ko nëbbu ba pare mu daal koy defal ay ndénkaane ba pare mu ne moom Seydina Saabit mu ne eh, waajooju boo demee na wax xalifa bi nanga wax xalifa bi muy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu eh, na ko wax lii lépp mooy sama mbubb koŋ boobu nañ ko jël ci waa ji nga xam ne moo ko nëbb décrire naa la fa ko nëbb maa ngi lay moytalekuloo nga naan mbir mi ay gént la ah lii nii gént la mu ne maa ngi lay moytalekuloo nga jàpp lool de fatu tayyahu ba bu ko defee nénkaane gii ma la dénkaane nga koy nga sàng ko boo demee Madina mu ne ko demal ci kooku amiru xeex bi ki jiite xeex bi d'abord nga wax ko ki jël ki nga xam ne moo jël sama mbuggu koŋ te bokk ci armée bi mu delloo ma sama mbuggu koŋ léegi nag boo demee Madina boo demee Madinatul Munawwara fa qul lil xali li xalifati rasulillah waxal xalifaay yonent mi alayhi salaatu salaam di Seydina Abu Bakar na ko inna alayya min ad-dayni kaza wa kaza nga ne ko man saabit saabit de moo ma yóbbante ci yow nee na am na ci ay bor liiwa wëg lii mu ne ko wa ghulami fulaan atiq kanta sama booy bi nga xam ne moom laa am sama jaam boobu moom libéré naa ko ba pare mu ne ko maa ngi lay moytandekuloo tamit kon bu njëkk bi ma la ne sama sama mbubu bi diwa ko jël ci jiite geer bi nee ko moom décriral ko mbir yi mu nangul ma loolu ci diw te maa ngi lay moytalikuloo nga ne affaire bi ay gént la duma ko wax waaye mu ne ko tamit bu lool xewee ba pare nga dem ci xalifa bi muy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nga ne ko dama am ay bor lii wëg lii tabu sama jaam diw libéré naa ko maa ngi lay moytalikuloo nga ne mbir mii tamit ay gént la boppu ko defee nga sànk ba doo wax li ma la yób li ma la yóbbante waa ji def lool euh, amir bi daal di ñu dem daal di fuye fa mu wax ak ngubbu koŋ bi ak fa mu wax fañ ko denc mu dem fekk ko jël ak fa mu ko nëbbu ñu daal koy jël ñu ne ah ñu daal di dem ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu di koy wax Seydina Abu Bakr daal radiyallahu anhu daal di li nga xam ne mooy wasiyaam di testament bi mu def libeere kooku mbubb koŋ mi nga xam ne moom lañ waa ji sàccoon ba ñu ko jaayee ñu jaay ko daldi mu mate ay borom ñu di koy fay moo tax euh, moom mooy ki nga xamante ne nii mooy koo xam ne dafa génn àddina ba pare daldi war a def testament moom Seydina Saabit ibn Qays buñ la nee moo tax riwaaya bi ne falaa na'lamu ahadan ba'du ma ba'da ma maata unfizat wasiyatu ghayra Saabit ibn radiyallahu taala anhu wa arda ma ne é ñun de masuñoo xam këne euh, nit koo xamante ne nii dafa faatu ba pare joxe testament ndénkaane bi mu faatoo ñu daal di wëyal def li nga xamante ne ni exécuté li nga xam ne mooy testament am kulul Thabit ibn Qais radiyallahu ndax moom waa ji ci gént la ko gis bés bi mu génne àddina loolu xadis boobu imaam alxaakim moom moo ko soloo imaam daal dina koy ci majmau zawaid mu ne rawahu tabaraani uh, wa bintu thabit ibn qays lam aarif wa baqiyatu rijaalihi thiqaat uh, moom imaam alxaakim kon moo ko soloo imaam wax ci almajmaa ne imaam altabaraani soloo na waaye càllale bi doomi Saabit ibn Qays bu jigéen bi nga xam ne moom moo nettali affaire bi mu ne moom imaam al-Haythami xamu ko waaye ñi nga xam ne ñoo def euh, tahqiq euh, euh, siyaru a'lamin nubala ñoom dañ ne wa zaahiru li feeñ mooy ne anna bint Saabit saxaabiya li annaha qaalat sami'tu abi ndax ci kii bi mu ne li feeñ mooy ne doomu Saabit bi ñàkk koo xam garaawul ndax réere ab saxaaba lool garaawul ndax ñoom yépp a te loolu li koy wane mooy dani dégg naa sama baay te baayam kañ la génn àddina kañ la génn àddina baayam juste yonent bi alayhi salaatu salaam yi mu génnee àddina yamaama ci douzième année bi la te yonent bi alayhi saa salaam début onzième année bi la génn àddina douzième année bi yamaama am ci xilaafa Seydina Abu Bakr moom mi nga xam ne deux ans rek la def ci xilaafa gi moom daw si ne man dégg naa sama baay kon kooku mooy majeur na te kooku kon mooy fekkoon na mu mu mën a jàpp te kooku kon saxaaba la moo tax xadiis bi day mujj nekk xadiis boo xam ne bu wér la euh, euh, euh, rahmatullah imaam al moom dane cosaanu xadiis bi moom mu ngi ci saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim na ko noon imaam at-Tirmidi daal dina koy solo kon moom Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas nekkoon discours kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la génn àddina foofale ca Yamaama ah, ci xilaafatu Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu